axusubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu alsalaatu wassalaam ci jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci hijratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ngi son nañu kane ñu ngi àggoon bi mu newee xubaa ba génn xubaa ba agsi ci xur woowu ñu naan ci waxu seydina muhammad ibn isxaaq muy waadi raanuna ci waa bani saalim ibn amr mu daldi fay julli ajjuma loolu gisoon nañu ko eh, walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy àtte yi jëm ci wàllu salaatul jumaa di jullik àjjuma xawoon na gudd tuuti am na nag yuñ fàtte woon comme waxoon naa ne comme affaire bi lañ doon def di laal lu ñu baax naa aboon dañu gisoon ko waaye am na yoo xam ne fàtte nañ ko waxoon nañ ko bokk na ci nit ki nga xam ne dafa tardé jullik àjjuma waa joo xam ne dafa ñëw tardé àjjuma kooku ak ana naka lay def kooku dañ naan la ku ñëw fekk imaam bi mooy ku ñu raw ku ñëw tardé loolu benn la ak tamit ku ñëw raté àjjuma tardé mooy da ñëw yow fekk par exemple nga ñëw fekk imaam bi yem ci benn ràkka nga xam ne benn ràkka moo la raw moom nga luppe ci jullik imaam bi kooku euh, day euh, jullik imaam bi benn ràkka bi des après moom mu daldi euh, bu defee loolu mu daldi indi beneen ràkka boo xamante ne nii moom lay indi ginnaaw gi mooy mottali li nga xamante ne moo ko raw waaye mu beneen cas de figure mooy bu dee waa ji moom dafa ñëw lool mooy bu dee benn ràkka la raw mu ñëw fekk imaam bi nekk ci deuxième ràkka bi rukon na ba yëkkati boppam ci rukon bi waa ji door a agsi ne allahu akbar rukon bëgg a jóg jóg fekk imaam bi te moom bi muy naan allahu akbar fekk na imaam bi daal dinay jóg ba pare kooku nag dañ naan ko déedéet dañ naan ko déedéet yow mooy ràkka bi raw na la ni ngay def mooy ne julli boobu moom euh, tàkkusaan tisbaar ngay julli après lu tax muy julli tisbaar ndax moom dafa kii bi da ko raw julli bi tàkk àjjuma bi raw na ko moom maintenant bu ñëwee ñeenti ràkk lay julli day ànd ak imaam bi waaye bu imaam bi sëlmalee day jóg julli ñeenti ràkk ci gàttal am na nag beneen wax ci comme waxu xanafiya yi waaye lii mooy incha allah li nga xam ne mooy li gën a dëgër incha allah léegi nag mu dese ñu ginnaaw bi ñu gisee loolu kon ñu war a fi nga xam ne moom lañu yemoon ci siiratu rasulillah alayhi afdalu kon ñu ngi woon ci waxu imaam muhammad ibn isxaaq raximahullahu taala kon mu ne woon suñu boroom daldi koy génne Quba moom alayhi salaatu wassalaam yowmal jumu'ati bisu àjjuma gi nag waxoon nañ ko ko fa fekkoon seydna ali ibn abi taalib waaye tamit Suhayb Suhayb ibn Sinaan ar-Rumi comme ni nga xam ne bi ñu àggee ci bi ñu doon def tarjumaam gisoon nañ ko bi mu ñëwee moom bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom di gàddaay ba pare moom ci la gàddaay mu ngi leen fekk Quba moom la génnoon waa Quraysh dal di koy dab ne ko ataytana sonlukan haqiran ne ko yow Suhayb dal koy karti ko jàpp ko ne ko nuus ne ko nag Suhayb bu ñu fontoo yow bi nga ñuy dikkal doxaneem nga ci dëkk bi amoo woon dara tus amoo ko pauvre bu bon nga woon doonoo woon lenn léegi nag ñu yaatal la suñu dëkk ba nga am sa alal jii nga fi am am fi def fi sa métier am fi sa alal am ku fi indi diine joo xam ne baaxut nga topp ko ñu naan déet nga bëgg mu dem gàddaay nga bëgg a dem fekki ko ba pare yóbbaale alal ji loolu du demee noonu mu ne leen bu ngeen bëggee ma wax leen fi nga xam ne fa la sama alal nekk bu ko defee ngeen bàyyi ma ñu ne ko ñun lool yow moom doxandéem nga loo mën a def dewal waaye ñun daal l'essentiel mooy alal ji du dem mu daal di leen tegtal ci ki nga xam ne fa mu suul alalam ak fa mu ko denc ak la mu joxoon ndaw soo sële ca takkaayam ko joxoon ne bu ngeen demee ngeen daal di koy jël gaa yi Quraysh yi daal di koy bàyyi nag ba mu defee loolu ñu teg loxo ci alalam daal di koy bàyyi nag ne ko man ngaa wëy man ngaa dem sa yoon ndax ñun faalewuñu la ñun léegi moom ci la deme ci la gàddaay mooy bi mu leen ne boo fàttale ko xadis boobu mu ngi jaaroon ci Sa'id ibn al-Musayyib mu ne gaay biñ ko dabee dafa ne yéen xam ngeen ne man bokk naa ci les tireurs les plus aguerris ñi gën a man tiir ci ko yéen xam ngeen ma samay exploit en tout cas xam ngeen ne sax man jaasee ci flèche laay defa léegi nag bu dee da ngeen maa bëgg a cere ma dem gàddaay li ma yor ci ci sama kinaana gi yi ma ci yor ci flèche yëpp dinaa ko décharger seen kaw li ngeen ma jàpp de waaye rek bala ngeen maa jàpp moom dina am bakkan yorot ci yéen loolu mooy bu dee da ngeen maa bëgg ne du ma dem waaye bu dee nag sama alal ngeen bëgg ma mu wax li nga xam ne moom lañ waxoon sànq ñu ne ko jox ñu sa alal da wëy sa yoon bi mu àggee Quba la fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy gis mu agsi rek mu ne ko rabixal bayu yaa aba yaxya ne ko rabixa tonowu na rabixa gañe na waaye marchandise ma bénéfice wu na waaye yow aba yaxya moo doon dàkkantalu seydna suhayb ibn sinan ar-rumi radiyallahu taala anhu wa arda kon loolu dama ko naroon a fàtte loolu Quba la woon te ñu ngi di génn Quba kon Seydina Muhammad ibn Ishaq alayhi mu ne kon suñu boroom daal di ko fay génnee summa axrajahu llahu min bayni adhurihim yawma aljumu'a mu ne ginnaaw gi boroom bi subhaanahu wa taala daal di génne alayhi wassalaam ci seen biir yawma aljumu'a muy bésu aljuma euh, mu ne moom nag fa adrakat rasulullah rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aljumu'a fi bani saalim ibn awf mu ne julli ajjuma daal di koy dab moom ndaw yàlla li aleyhi salaatu wasalaam ci waa banu saalim ibn awfin di saalim di doomi awf mu ne fa sallaaha mu julli ko fil masjid alladi fi batnil waadi waadi raanuuna mu daldi koy jullee foofule ci xur woowu noonu ci jàkk boo xam ne ci xur woowu di xuru raanuuna ah mu ne fa kaanat julli goog nag mu julli julli àjjuma moom aleyhi salaatu wassalaam mu nekk aw walla jumaa ajjuma bu njëkk sallaaha bu mu julli bil madinati foofule ca biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam julli googu nag imaam ibn isxaaq raximahullah daal na fay tudd ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dina fay xutba naka noonu imaam at-Tabari daal dina koy solo ci taarixam jële ko ci Sa'id ibn Abdurrahman al-Jumahi euh, waaye yooyu yépp wéruñu naka noon imaam al-Bayhaqi soloo na ko jële ko ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf boobu mursal la waaye xutba bi nga xam ne moom la imaam at-Tabari solo ne àjjuma jooju bi fi yonent mi alayhi salaatu salaam jullee dafa xutba xutba boo xam ne ñoom soloo nañu ko waaye seeni sanad dafa da'if ndax euh, mooy àggul te tamit dafa am ay wuute ci biir xutba ñaari xutba yi dañoo wuute lool ak yenn yoo xam ne ci biir yoo xam ne day wane ne xutba bi en tout ni fi ay aydan daaf ci contenu xutba bi am na daaf buñ ci génnee que ci càllale gi rek dafa am daaf ndax dafa am inqitan goo xamante ne ni euh, sanad bi àggul léegi moo tax ñun duñu attardé wu ci di tudd xutba boobu insha léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon ba mu fa jógee julli foofu kon mu ngi woon ci yoon wi jóge Quba di dem biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ajjuma jooj nag ñu bari ñoo ko julli ñoo ko julli ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam euh, comme ni nga xamante ne nii noonu la imaam ibn Saad daal na koy solo raximahullah ci sanad boo xamante ne nii moom imaam ibn Saad sanad bi muttasil na rijaalihu siqaat mooy góor yi ca nekk daal na ñuy dëgër ñu wóor lañu naka noonu imaam ibn Isaaq daal dina koy solo moom Euh, imaam ibn Sa'd ci sanad biñ la wax noonu muy bu wér mu ne wakkaanu mi'ata rajulin cent lañu woon mooy ci àjjuma jooju nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi njëkk euh, julli léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu doon génn Quba liit boobu lañ ko noona ba mu fa doon génn laata muy agsi fii ci même jour bi ci àjjuma yi Euh, dafa yónnee ci lamsaar yi daldi moom la comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi solo xadiis boobu mu ngi ci imaam al Buxaari rahimahullah gisoon nañu benn parti bi ci kaw bi ñu doon wax naan yonent bi Seydina Abu Bakar ci durant seen gàddaay gi moom bu ko nit masoon a romb comme que ku ñu xamoon la shaykhun yu'raf wa nabiyullah sallallahu alayhi wa sallama shabun la yu'raf te da yonent bi alay seyna abu bakar paala woon boo xam ne dañ koo xamoon yonent bi alay salaatu salaam nekk jeune boo xam ne kenn xamu mu ne ci yoon bi mooy bi ñuy gàddaay si mu ne bu ko kenn dajeeg moom ne ko yaa aba bakrin kii nga àndal nekk sa kanam mooy kan mu ne ko kii hada rajulu yahdini sabil kii góor la goo xam ne mooy sama guide bi nga xam ne moo may guider ci yoon wi bu ko defee ki laaj jàpp ne moom da koy guider yoon wi fi mu jëm moom Seydina Abu Bakar mu ngi ci jublu guidance bi nga xam ne moom la koy guider ci tariqul xaq di tariqul islam di yoonu dëgg wi di yoonu lislaam xadiis boobu noonu imaam anas radiallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon bi ñu jógee Quba mu ne kon bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëwee dafa wàcc jaanibal xarra mooy Quba la comme ni nga xam ne doon na ko imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi aleyhi daal di waxee ci al fath mu ne loolu imaam euh, anas dafa tënk li nga xam ne mooy wàcc gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wasalaam wàcc Quba ginnaaw gi nag ba mu fay jóge di dem mu ne summa ba'atha ila ansaar radiyallahu anhum fa jaa'u ila nabiyillah wa abi bakrin fa sallamuu alayhima wa qaalu irkaba aaminayni mutaacayn mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ñuy jóge Quba di dem biir Medina dafa yónnee am na ci benn xadis bu nekk saxi imaamul Buxaari yi Seydina Anas dane dafa yónni benn rilmaan euh, wala benn jaam mu ñu mu waxal ko waa Banu euh, di ansaar yi am na ci riwaay buñ gisoon bu Seydina Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi Azib bi ko yonent bi bi mu nee sey Seydina Abu Bakar dafa jënd ci baayam ak teg mu ne ko duma la ko yóbbul mukk fekk ne ko muril baraa ne ko digalal sa doom ji al baraa mu yóbbul mu ko sama kër mu ne ko lool moom duma ko def fekk nga nettali ma ba nga génnee yàgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ñu waa Màkka di leen dàqi ci gàddaay gi naka histoire bi laa bëgg nga wax ma ci boobu gisoon nañ ne euh, imaam Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dane bi ñu agsee yonent bi alayhi salaatu salaam dane tey damay wàcc nee guddi lañ agsi guddi lañ agsi ak bëccëg bi ñu gisee ci riwaaya ñoom euh, Abdurrahman ibn Uwaym ibn Sa'ida bu imaam ibn Isaaq naka noonu euh, riwaaya imaam Ibn Shihab bi nga xam ne moom la jële ci Seydina Urwa te nekk sax imaamul Buxaari te ñu newoon ci fan yii yëpp loolu te génn ku ñu ci dañu doon gisoon nañ ni imaam alxaafis dajale woon ñu ne riwaay yooyu ne bëccëg la agsi ci bi naaj wi tàngee jë ba juif ba yéegee ci kaw gis ko wadd wax ko gaa bo euh, ak këni guddi la agsi loolu moom la Seydina Abu Bakar wax léegi riwaaye boobu noonu mooy bi muy ñëw biir Madina mooy imaam al Buxaari euh, imaam al xaafiz boole woon na ko loolu waxoon nañ ko léegi mu ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane tay ci riwaay boobu damay wàcc ci waañan ci ñi nga xam ne ñooy mbokki euh, abu mooy euh, mbokkam yi di axwaalu abdul mooy axwaal yi walla damay wàcc ci sama côté yaayam ay nijaayam falaay wàcc ndax lan ndax Abdul Muttalib yaayam fan la jóge woon googu la jóge léegi ci la yónni ci ñooñu la yónni <coughs> daldi fa yónnee ñu ñëw moom imaam Anas kon radiyallahu taala anhu mu ne summa ginnaaw gi ba'atha ilal ansaar mu yónnee ci lansaar yi fa jaa'u ñu daal di dikk ñooñu nag ñu ngi tuddoon mooy euh, famille yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy waa bani adi ibn najjar ci ñoom la waxoon ne tey falaay wàcc ci riwaayu seydna abu bakar bi bu ko defee ma terale ko euh, mbokki sama mbokk yi di sama bàjjen yi di sama nijaay yi boobu di ndax abdul muttalib foofu la yaayam jóge woon kon nee na Anas kon ci riwaay bi nekk saxiixu imaamul Buxaari kitaabu manaaqibil ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee ci lansaar yi fa jaa'u ñu dikk ilaa nabiyillah ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa abi bakr ak abi bakr ba ñu agsee fa sallamu alayhima ñu nuyu leen wa qaalu ñu ne leen irkabaa yéeg leen aminay ni ngeen nekk ñoo xam ne ñu am ñu nekk ci sécurité ngeen di doon waaye mutaay ni ñu ñuy topp yéen ñaar seeni mbir ak seeni ndigal ah farakiba nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin wa xafu duunahuma bis silaah seyna abu bakrin yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak seyna Abu Bakar yéeg ñoom nag ñu yor seeni wër leen yor seeni arme am na ci yenn riwaaye yoo xam ne du ci saxiix bi dañoo bari keroog di xëccoo euh, li nga xam ne mooy euh, euh, laxaabu géléemu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax ku nekk bëggoo ci benn ci néegoo yi composé lansaar yi bëggoo privilège bu toll noonu nga koy bàyyee ki ci des ñuy dox di dem def mbooloo bu bari ci lañu rombe waa di raanu naa ci waxu seydina imaam ibn Ishaq ginnaaw gi nag ñu continuer dem madinatul munawwara di continuer seen yoon ginnaaw bañ jullee àjjuma suite boobu moom lañu imaam ibn Ishaq raxmatullaahi alayhi di nettali moom imaam ibn Ishaq raximahullah mu ne fa ataahu Itbaan ibn Maalik mooy bi mu jullee ba pare ba continuer nag di dem mooy ndax foofu mu nekk foofu la Itbaan miy dëkk muy waa Banu Saalim ibn Awf bi ñu jullee ba pare fa ataahu di koy dikkal Itbaan ibn Maalikin di Seydina Itbaan ibn Maalik wa Abbaas ibn Ubaadata ibn Nadla fi rijaalin min Bani Saalim ibn Awfin al abbaas ibn ubaada ibn nadla kii defoon nañu tarjamaam ba ñuy gis ca jaayante ya walillaahi alhamdu wal bokk ñoom ñaar ñépp ñu bokk min bani saalim ibn awf bokk ci waa bani saalim ibn awf ñu daldi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa bi ñu dikkee moom lan lañu wax ñu ne ko yaa rasuulallah aqim indana fil adadi wal udda wal manaa ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam desal ci ñun bul continuer sa yoon fii nga yem yemal fii desal ci ñun di waa bani Saalim ibn Awf aqim indana fi al-adadi wal-udda am nañu nombre waaye waaye pare nañu tamit ngir xeex ak n'importe koo xamante ni day jéema traversé ci yoonu l'islam ku lay jéem a def dara pare nañ am nañ nombre bi te pare nañ tamit ci wàcceer militaire ak guerre ngir défendre wal mën a lay défendre kon desal ci ñun bul continuer mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne xallu sabilaha bàyyi leen gëléem gi mu dem fa innaha ma'muura ndax gëléem gi kat moom dañu ko ku ñuy digal la ci digal la ne Allahu akbar xatta gëléem gi sax ci digalu borom bi la ne Allahu akbar mu ne bàyyi leen ko fa innaha ndax gëléem gi ma'mura kon kan moo ko dikkal muy Itbaan ibn Malik ki ci des defoon nañu ko defoon nañ tarjumaan di Ubaada ibn Euh, Abbaas ibn Ubaada ibn Nadla moom nag mu ngi tuddoon Itbaan ibn Maalik ibn Amr ibn al-Ajlaan ibn Zayd ibn Ghanm ibn Saalim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Xazraj al-Ansaari al-Xazraji as-Saalimi moom kon looloo doon turam di itbaan di doomi maalik maalik di doomi amr amr di doomi al ajlaan al ajlaan di doomi zayd zayd di doomi ghanm ba ni deme bokk ci al xasraj yi bokkoon ci waa xasraj as saalim yi bokkoon nag ci ñi nga xamante ne ñooy banuy saalim ci waa xasraj ci néegu saalim ibn awf ibn amr ibn awf ibn al xasraj al ansaari moom naa Utbaan kon gis nañ moom mooy ki nga xam ne di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak see foofule di ci waa bani Saalim ibn Awf jóge woon Quba àgg fa àjjuma daal di ko fay dab ñu julli ba pare moo ne ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mook al Abbaas ibn Ubaada ibn Nadla desal ci ñun fil adadi wal uddati wal manaa ay waay desal ci ñun am nañ nombre bi am nañ préparation bi am nañ protection boo xamante ni loo ci bëgg am nañu ko doon desal ci ñun waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam na leen xallu sabilaha bàyyi leen yoonu géléem gi mu dem ndax moom dañ ci ndigal la ne moom Seydina Atbaan ginnaaw gi fekke na Badr ghazwatu Badrin fekke na moom seydna itbaan ibn malikin radiyallahu taala anhu wa arda naka noonu e, moom nag xadiisam bu siiw la bu nekk ci saxiixay kon ni nga xamante ne ni noonu la ko imaam muslim solo yoonu bu njëlee imaam yoonu imaam muslim benn xadiis boobu rek nag la am ci as saxiixay ni ñëw ci ñaari téere di téere imaam al Buxaari téere imaam Muslim rahmatullah alayhima benn xadis boobu la ci am moom Seydina Itbaan ibn Maalik imaam Muslim ibn al-Hajjaaj dane haddathanii Harmala ibn Yahya at-Tujiibi mu ne nettali na ma Harmala di doomi Yahya at-Tujiibi bokkoon ci kodu Tujiib euh, Harmala bi mooy taalibe imaam ash-Shaafi'i boobu al-Misri dëkkoon misra mooy xarmala bi dangay gis boo demee ci Shafi'i yi da ngay dégg riwaayat xarmala mooy xarmala bi sëriñ la woon ci imaamuna muslim nekkoon taalibi moom imaamu Shafi'i bokk ci ñu solo ci imaam Shafi'i nekkoon foofule imaam Shafi'i mujjee di misra euh, di Égypte moom xarmala mu ne moom nag kii la saduq la ku dëggu la qaala mu ne axbaranaa nettali nañu ibnu wahbin di abdullah ibnu wahb di taalibe imaam maalik boobu eh, maaliki bu mag boobu di abdullah ibnu wahb rahmatullahi aley qaala moom seydna ibnu wahb mu ne axbaranii nettali na ma yunus di yunus ibnu yazid al ayli fi doon gis jamono yële an ibnu shihaabin mu jële ci Seydina moom nag min kibaari euh, ak tabaqati saabi'a la bokk ci tabaqa mooy kiiwu ñoom imaam Malik Yunus bii foofu la bokk ci ñu gënoon a mag ci ñoom comme moom imaam Malik ak ñoom Sufyaan yeeg euh, euh, imaam al-Awzaa'i ñooñu ñoo bokkoon classe mooy classement voilà kon mu an Ibn Shihaab mu jële ci Seyna Ibn Shihab az-Zuhri moom ci quatrième classe bi la bokk euh, ci ni nga xam ne mooy tabaxaat yi an Ibn Shihab mu jële ci Seyna Abdullah ibn Shihab non Abu Bakr ibn Shihab di imaam Ibn Shihab Mahmoud ibn Rabi' kene al-Ansari bokk ci kojug Ansaar haddathahu moo ko moom mii saxaaba la woon tout tànk yi tuddoon nañ ko fi bañ doon noon ko nar a jaawale ma Mahmoud a Rabi'a en Mahmoud ibn Labid radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom Mahmoud ibn Rabi'a al-Ansari moom mii moo ne woon aqaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi wajhi moom moo ne li ma fàttale ko ci yonente bi alayhi salatu mooy mu ñëwoon ci suñu kër ya suñu seen foofu ci Médina seen quartier muy ñëw ñu demal ko ndox ci teen bi ginnaaw bi mu jël guur ci di ko di leen di faw ak gone yi di ko buusu ci seen xar kanam yi naan leen ko moom mii nee na man li ma fàttale ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ba mu ñëwee di faw ak ñun gone yi daal buusu buusu ma benn ci ndox yam guuxoon ci sama xar kanam gi maalaha min majjaway allahu akbar ay way mu ne moom loolu la fàttale ko di Mahmoud ibn Rabi' al Ansaari radiyallahu taala anhu mu ne moom moo jële imaam ibn Shihab ci moom la jële mu ne moom xaddasahu kën a nettali na ko anna Itbaan ibn Maalikin kën sayyidina Itbaan ibn Maalik wa huwa min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam te moom bokk na ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam mimman shahida badran min al ansaar bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fekke badar ci lamsaari radiyallahu taala anhu fekke na badar annahu kana moom ata rasulallah dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li inni qad ankartu basari wa ana usalli li qawmi wa ida kaanat al amtaaru saala alwaadi alladi bayni wa baynahum walam astati an aatiya masjidahum afa usalliya lahum non masjidahum fa usalliya lahum wadidtu annaka ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam ta'ti fa tusalli fi musallan fa attaxidahu musalla qaala fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa af'alu inshaa allah mu ne dafa dikkal moom Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu dafa dikkal yonent bi di ndaw yàlla li alayhi salaatu wasalaam ne ko man kat ankartu basari ah ne ko man nag samay bët sama bët dafa commencé di naqari mooy xam nga ne na la te moom itbaan dafa bokk ci ñi fekke woon badar ci lamsaar yi mooy ba muy fekke badar silma woon mooy dafa nekkoon nit koo xam ne mooy ni muy dale ñenn ñi seen champ de vision day rétrécir au fur et à mesure mooy ne dañuy dem ba début bi dañ doon gis di kii après seenu gis di wàññeeku par ndànk-ndànk ba mujj gi nag ñu mujj nekk ci cécité mooy dootuñ gis moom looloo ko doon dal bi mu ñëwee nag ba champ de vision am di de di dem di dem di deñ di yàqu par benn benn ba nga xam ne li ci des bareetul mu dootul gis complètement nag mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu am na ci yenn riwaay ñu ne yoo xam ne dañ ne bésu àjjuma la ko wax Allahu akbar shit dinañ gis ci biir insha allah mu ne mantat samay bët dafa commencé naqari ci riwaayu imaam Malik bi rahimahullah moom dane wa kaana dafa nekkoon koo xam ne dafa silmaxa woon waaye loolu comme li imaam alxaafis wax ne ñenn ñi nee nañu walla imaam Malik ndax ñi jële ci imaam Ibn Shihab ñu ñoom ñépp ñu bari lañu ñoo xam ne dañu ñoom ñépp dañ ne ankartu basar yi ak lu mel loolu lañ wax wala que gisam ak gisam dafa commencé woon bi wàññeeku waaye imaam Malik rahimahullah moom riwaayam dane dafa nekkoon koo xam ne ku silmaxa ba imaam alxaafiz ibn xajar ci alfath mu ne ñenn ñi nee nañu dañ ne ñu ko am nañu ne imaam maalik dafa juum foofu wuuteeg ndax riwaayam dafa wuuteeg ñeneen ñi mu ne déedéet imaam maalik juumul li ma gis mooy ne juumul li mu wax lool la mooy ne moom li tax mu ne moom wa kaana ama dafa nekkoon koo xam ne ku silmaxalawoon woon loolu mooy ba ko kii mahmud ibn rabi' mi ndax ci yenn riwaaya dane dama fa at ataytu dama dikkal kan Itbaan ibn Maalik fekk ko ci waa ci ay ñoñam wa kaana ama mu nekk fekk moom dafa silmaxawoon di jiite waa ñoñam mu ne imaam Maalik loolu la wa kaana ama mooy bi nga xam ne ci la Mahmoud ibn Rabi' bi gisee Itbaan ibn Maalik dafa nekkoon ku silmaxa waaye jamono yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne silmaxawoon na après même ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais ci yonent imaam Malik tekkiwul ne dane jamono yooyu dafa silmaxawoon en plus moom imaam alxaafis looloo am na yeneen wax yuñ ci wax pour bañ a guddal pour wan ne wa kaana ama ci riwaay imaam Malik bi tekkiwul ne bi muy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa nekkoon koo xam ne ko silmaxaloon waaye mooy ne nit la koo xam ne ak silmaxa mu ngi ko doon waaj mu ko doon jege si mu ñëw ne ko man kat kon ankartu basari kat ankartu yi mooy ne sama bët yi daa commencé xam xàmmee mooy comme xàmmeetuma sama bët yi mooy ne man daal li ma ci doon gis commencé naa léegi mënatuma wa anata man kat itbaan usalli li qawmi damay julli di jiite samay ñoñ mu ne wa mooy da leen jiite ci seen jàkka ci waa banu Saalim ibn Awf fi ñu toll nii ñii fi yonent bi alayhi salaatu njëkk julli àjjuma ci waxu Seydina imaam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ak ñeneena du moom rek ko waxaa na ko noonu imaam euh, Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi moom it loolu la wax ak ñoom imaam Ibn Sa'd ak yooyu voilà bii comme que dañu nekk ci riwaayu imaam Ibn Ishaq moo tax manaan rek ci riwaayu Muhammad ibn Ishaq waaye du moom rek mu wéetoo wax jooju voilà kon mu ne ñun ñu ngi ci lan xadiisu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an saxee bi na ko noon imaam al nee naa la soloo na ko waaye ñun riwaaye imaam muslim lañ nekk nii kon mu ne te man usalli li qawmi damay jiite samay ñoñ wa ida kaanat al amtaaru saala al waadi wa baynahum mu ne ko nag yonent bi alayhi salaatu man sama bët yi neexatul te man maa jiite samay ñoñ ci seen jàkka ji maa leen di jiite waaye te teg ci bu taw yi ñëwee mooy buy taw inondation yi saalal waa bi xur woowu noonu xur waa banu saalim boobu noonu ibn Awf day day day déborder ndox yi day déborder te tamit day dox sama diggante bayni wa baynahum diggante man fi ma dëkk ak tamit fa jàkka jane duma fa mën a àgg walam astati' te duma man nag dem ci jàkka ji an aatiya masjidahum may dikke seen jàkka joon ngir jiite leen fa usalliya lahum ma jiite leen loolu duma ko man ndax li ma la wax nii ne la bu tawee noonu lay demee te sama bët yi daanaka mënatuma ci gis mu nga commencé di sama gis a ngi wàññeeku mu ne ko nag comme que mooy gis nga wax na contexte bi gis nga aadaabul lii tegginu kuy ñëw ci boroom xam-xam di ko laaj mooy liñ koy laaj leeralal lépp d'abord mais di ñëw comme suñu wax yi léegi ñëw ci benn boroom xam-xam di ko laaj masala naan ko waaye yow saay xam nga xam xoolal ni mu ñëwee fa qaala bi mu ñëwee annahu ata rasulallah sallallahu alayhi wasallam dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko fa qaala yaa rasulallah xoolal rek waxi teggin yooyu mooy noonu lañuy commencer mais doone et xës comme ku dudd comme que boroom xam-xam la mais seen copain la seen moroom la wala sax yéen a ko man nga ne ko mais tudd cheikh nga naan ko mais xës waaye yow man de dama doon julli quoi xam nga rek quoi voilà quoi après quoi léegi quoi loolu lan la ci charia wax quoi mooy yow la waxoo fi dara ay quoi quoi loolu ça ne veut rien xam nga rek jamono ji ak business bu bees bi génn quoi voilà Euh, dama dugal benn article quoi après comme sa gars yi ma dégg benn waaye na ma yooyu dafa xaraam quoi mel ni kuy rap wala ngay salaam xaw <laughs> après yow yow lool lool lool lool lan moo ci nekk quoi mooy ne waxoo fi dara leer da ngay wax lu leer te tamit amoo droit naan ko xës même bu dee ne yaa moo la ma yaa ko ma mooy ne dax lan xam-xam bi ne ci moom mais n'importe qui moo tax imaam ibn kii euh, euh, euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma di aaya boobu di wax suuratul mujaadila wala mujaadala qad sami'a yaa ayyuhal ladhiina aamanuu idhaa qiila lakum tafassahu fil majaalisi ci riwaaya lan Hafs wala ci riwaaya Warsh fil majlisi fafsahu yafsahi Allahu lakum wa idha qila nshudu fanshudu yarfa llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma mi mu naan yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ida qiila lakum tafassahu fil majlisi wala fil majalisi fafsahu bu ngeen toogatee nekk ci bërëb yi tooguwaay ñu ne leen puus leen dandu leen moo xam jàkk wala benn ñu ne leen am ñu ñëw amuñ fuñ toog ñu ne la puusal bul bul tàng mbàq naan pourquoi ñu bàyyi fi ñëpp naan ma puusal xanaa man lañ yàpp ah bàyyi ñëpp toog ndax seppi ma ci biir mbooloo mi naan ma puusal yàlla ne bu kenn def lool julli du rëy buñ leen nee tafassaxu fil majalis ci bërëb yi fafsaxu dandule yafsaxi laahu ko bu ngeen dandoo xajal place yaatal buur yàlla yaatal seen dënn yaatal seen xol dugal leen ci xam-xam boo xam ne xamu ngeen ko woon waaye yaatal leen dugal leen àjjana joo xam ne foofu raj-raj loobu àddina amu fa allahu akbar yafsahi llahu ubbil le monde yoo xam ne yaatal la loo xam ne xamoo ko mais yaatal la sa diggante ak say dëkkandoo moo xam ne julli judul noonu loo xam ne masoo ko woon a faataar ci ñoom si la dandul nga dandul allahu akbar fa ida qiila lakum tafassahu min majalis fafsahu yafsahi llahu lakum waaye gën a garaaw wa iza qiila shudu buñ leen ne tëbal jógal jógal boroom xam-xam yi dañ naan mooy buñ ne jóg leen ngeen dem julli ji ak dem ci jihaad ngeen jóg dañ naan non pourquoi ñu may désigner waaye imam bi xanaa dafa dof wala chef de kii bi pourquoi ñépp ne fi jeune yépp ne fi ñu naan ma yow demal euh, mission bi yaa koy dox quoi jógal dafa am suñu benn liggéey bu ñuy def voilà seddaay bii mu naan ma demal yaa njëkk a commencé yaa njëkk a dóor pikk yi yaa njëkk a dóor mais pourquoi am muy jóglu non sabilillahi la wax yow kii dafa ma yeb wala la mu ne loolu buñ leen ko bu leen ko def buñ leen nii jóg ci yoonu yàlla ak loo xam ne day doxal seenum nekk ci àddina yoo xam ne ci yàlla la jëm def jóg leen mu ne yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja yàlla dina yëkkati ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla yarfa'illahu eh, wa idha qila anshudu fanshudu yarfa'illahu wala wala buur yàlla dina leen yëkkati walladina utul ilma ñi gëm yàlla mi ñi nga xam ni dañoo am xam-xam dina leen yëkkati ay daraja imaam Abdullah ibn Abbas mu ne aaya bi day wane ne ñi am xam-xam ñi gëm yàlla am xam-xam te di ko jëfe yàlla tax ñoom ñoo ëpp daraja ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te amuñu xam-xam loolu dafa leer xaj yi sax ñi ci am xam-xam bokkuñu ida arsalta kalbaka al muallam wa dhakarta isma allahi fa kul mu ne boo yónnee la waxoon euh, alxushani ne ko radiyallahu ta'ala anhu naka noonu la waxoon ka ca des euh, doomu Adi na Hatim walla Hatim Adi ibn Hatim boo yónnee sa xaj bi nga xam ne danga koo jàngal nga tudd ci turu yàlla mu jàppal la fa kul lekkal waaye boo bu dee xaj bi nga xam ne jàngaloo ko mu jàpp mu ne loolu foo laa takkul boo walla takkul loolu moom bu ko lekk comme quoi xaj yi sax ñi ci am xam-xam ñu ëpp daraja waxatuma laa nit ñi ñi amul xam-xam moo tax boroom xam-xam kenn du ñëw naan ko yaa xëch ay xëch wala waaye yow milk milkos waaye yow noo gis taf am Moustapha nga ne ko taf waaye taf loo gis ci lay la baloo gis ci sama kii bi déedéet loolu kenn du ko waxee walla is zo non eba non ay eba yi lan Aïch loolu déedéet da ngay wax wax ju correct yaa rasulallah yow ndaw yàlla la waaye booy laaj nga wax gis nga dafa ñëw inni qad ankartu basari samay bët man daal xamatuma leeral lépp du ci nëbb dara ba yow bu ko defee te man usalli li xaw yonent bi alei sat xam la buy jiiteel waa ñoñam ay bëtam neexatul wa ida kaanat al amtaaru saala al waadi alladhi bayni wa baynahum te taw yi ñëwee xur wi day fees dox sama digganteeg fi ma dëkk ak fa jàkka ja nekk te nag man walam astati an aatiya masjidahu duma mën a ñëw dikkal seen jàkka ja di leen jiite loolu mooy da leeral li ngay laaj mais ay quoi ak ni nga xame xam nga quoi xam comme ni nga ñoom ni ko ñépp xame rek non ñépp xamuñu ko booy laaj yow bul waxe noonu ndax bul jàpp na yow li nga xam ak ñenn ñi ci nekk ci mbooloo mi que yëpp ko xam mooy leeral voilà ndax fekk laaj bi leerul tontu bi moom du leer loolu moom mooy mën na la tontu loo xam ne yow yow leneen la kon mu ne ko moom sey Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ko nag comme que nii la demee waditu damaa bëgg man annaka laa yaa rasulallah tatiya fa tusalli fii musallan fa attaxidahu musalla mu ne ko nag dama sopp bëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam sama tànk yi li ma indi leen la ginnaaw bi ma la waxee lii dama bëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam nga dikkal ma dikk sama kër nga julli fii musallan ci bërëbu jullikaay boo xam ne sama kër benn bërëb nga daal di fay julli fa attaxidahu ma jàppe bërëb boobu musallan foo xam ne fa laay jullee def ko julliwaay comme si jàkka lay doon qaala yonent bi aleyhi allah ne ko dinaa ko def dinaa ñëw insha allah allahu woon ñun moom ku ñu kii ñu ne may pourquoi bu naan ma non man dama am temps moom xanaa xamul ne man abaul umma yi ma yenu charge umma laa yenu xeet wi laa yenu jibril di ma dikkal wax yi di ñëw affaire yi kii ni mu bare monde musulman bi rëbëjoo bi ci nekk kuffaaru quraychan yaa ngi fii di ñu menacer araab yi yooyu perse yi yi euh, euh, mu xaw xis ñi ci des non bon ñu ñëw daan ma ay kaay jullit ma sama kër ay bu leen ma fonton ah. li ngay gis mu ne ko sa afxalu insha allah non non moo tax nit di déménager woo ab sëriñ ne ko damaa bëgg nga fekke loolu mook lii wayam xaw nañoo niroo mooy ne bul rëy nga ñëw fekke ñaanal ma ci sama daluwaay bu bees loolu nit warula rëy naan ay pourquoi non man nag awma seen déedéet même boo amul bu fekkee jamono joo amul temps sax doo ko waxee noonu waxal wax ju rafet te ne ko bu ma amee jot nag nu mu gën a gaawe insha allah dinaa fa ñëw mu ne kon sa afalu insha allah dinaa ko def bu soobee yàlla wax naa la ci yenn riwaay yi dañ ne àjjuma la riwaay boobu ne àjjuma la après dañ ne ca samedi ga la fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem allahu akbar ni mu gën a gaawe ci riwaaya bi ñu nekk bi mu ko waxee lool qaala Itbaan Itbaan ne radiyallahu anhu fa ghadaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin siddiq hiina irtafa'a an-nahaar mu ne ah ba ma ko waxee lool dem kon buñ jàppee ci riwaaya bi ne àjjuma loon ca samedi ga mu ñëw nee na mu xëy moom yonent bi alayhi salaatu bi nga xam ne ci la jour bi jóg mooy jant bi jóg na bëccëg bi jot na ba jant bi leeral foofu yépp dëkk bi leer nekk ci kaw jant bi yéeg commencé di yéeg ba commencé di yéeg mais yéeg irtafa'an nahar ba jour bi kenn dootul comme xoola comme xam nga onze heures jamono yi ci été bi kenn du xalaat kenn bu bu bu amul benn nuage moom jant bi ne fàng kenn du dute naan ñu ngi jour bi jóg naan jóg mu ne kon mu daldi ñëw xëy ànd ak mu ne wa Abu Bakr Siddiq ànd ak siddiquhul mukabbar ànd ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nee na bi naaj bi bi jant bi jógee fastadana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu daldi ñaan digal bi mu agsee mu daldi mooy bu doon tey mooy bu doon <laughs> li ma Seydou Sarr wax keroog fekk ñu naan fasta gana mu ñaan digal manaan mooy mu ne asalaamaaleykum wala mu ne koŋ-koŋ mu ne wala mu sone waa ne ko waaw waaw nga dëgg de bu doon tay mooy bu dee fu ñuy sone mooy bu sone de waaw mooy fasta gana daal mooy mu ñaan digal ngir dugg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa azintu lahu ma ma ma entré ko mooy entré voilà ñu daal di koy entré am na ci yenn riwaaya da ne ak ñoom Seydina Omar ibn al-Khattab ak mbooloo euh, boroom xam-xam yi am ñu ne loolu mook Seydina Abu Bakar ñoo àndoon waaye biñ ñëwee bay waaju dugg biñ agsee ci la leen Seydina Omar ak ñeneen dab si nee mu daldi dugg falam yejlis biñ ko joxee ndigal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam toogul xatta daxalal bay bi mu duggee ci kër gi deful leneen dafa dugg ci kër gi toogul summa qaala mu ay ayna tuhibbu an usalliya min bayti bi mu duggee nuyoo bien sûr léegi ndax ñaan digal bi boolu rek nuyoo baan biir ñu daal di koy fay daal di koy entrer mu dugg nuyoo nee na toogul benn place neewul entrer wu ne ko ak si toogal après ñu commencé waxtaan na nga jàmm seen ngeen de après naka waa kër gi après ñu commencé na mu ko ne ko léegi yow fan nga bëgg mujj déedéet dafa agsi rek ne ayna tuhibbu an usalli min bayti min bayti ne ko ana fan nga bëgg toogul ni mu taxawee ñëw nuyoo dafa agsi ne ko fan nga bëgg ma julli la fan nga bëgg ci sa kër ma julli la allahu akbar xoolal contrairement ak comme l'imam al-Hafiz ibn Rajab na ko noonu imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ku ci nekk ci Fathul Bari yo mooy que contrairement ak li nga xam ne moo xew bi ko mu Mulayka radiyallahu anha di bàjjanu Seyna Anas maamu Seyna Anas invité bi mu ko invité moom dafa ñëw lekk ba pare ndax loolu lekk lañ ko invité woon mu lekk ba pare ba ñu pare mu ne faqumu fal usalli lakum ne léegi jóg leen ma daldi leen jullil fa qumtu Seydina Anas ne fa qumtu ilaa xasiirin lanaa qad iswadda min tuuli maa lubis min tuuli maa lubis fa nadaxtuhaa bi maa bi fa nadaxtuhu bi maa nee na yonent ma lay sarlaan foofu dafa ñëw dañ ko invité ci lekk mu ñëw lekk ba pare mu ne leen jóg leen ma jullil leen ma jiite leen julli ñaari ràkk nee na ma jóg ci benn bon loolu taxul benn euh, basan bu newoon foofu boo xam ne dafa commencé liñ ci toog ak di ci taxaw ak toog dafa bari ba daf commencé woon ñuul fama baxtuhu bi ma yooyu am na ay masala fiqhiya yoo xam ne loolu du moo ñu tax a jóg waaye foofu dafa lan dafa ñëw li tax ñu indi ko fa la ne woon julli ji après te kenn ndax tout sa du loolu lañ ko sant mais fii dafa agsi ne fan nga bëgg ma julli la dafa agsi rek mu ne fan nga bëgg ma julli la ndax loolu mais ñun ñu doxale nii xoolal retard bi retard rawatina non bu dee le lambda sax garaaw naa ah. ay joxe rendez-vous di ko di ko di ko moom lu garaaw la mais tamit am na ñoo xam ne du ñu fausser rendez bi dinañ ñëw mais la tax ñu ñëw dañ ko dul def wala jamono dañ dañuy toog di wax ci leneen di wax ci leneen di wax ci leneen ba temps bu bari dem ñu yàq taaw ñoo xamante ne ci biir mbooloo ñoo xam ne bëggoon nañu ñoom dañ naan nañ comme que heure bii la ça fait l'occasion mën naa ñëw bu ko defee am na yeneen ñum programme quinze heures la ngir ñëw quinze heures nekk fi di wax wala di dugg ci lu leen neex ñii nekk ci téléphone yi ñii nekk ci tablette yi ñii nekk ci yeneen sujet ñuy waxtaan di sujet bu jeex ñu génn beneen xool cele bi def lii ba nga xam ne presque quarante cinq minutes dee wala quinze minutes sax bu deewee cinq minutes ma ne loolu warul loolu mooy ne heure bi ngeen wax pourquoi yaa ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun mais yéen ñi gëm yàlla ana lan moo tax ngeen di def loo xam ne ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def way rëy na rëy na bàkkaar bu we bu rëy a rëy a rëy fa borom bi ngeen di wax loo xamante ni du ngeen ko def mais vingt heures pourquoi vingt bu nit ñi ñëwee duñu tàmbali on a dit vingt mais où est problème nit ñi ñëw nañ ku ñëwul mais am na layu boppam am na ngàntu boppam nekkuñ ne ku ñëwul walla pourquoi di ko dugg non ndax ku nekk am na layu boppam waaye nag ñun loolu warula tënk dara nañ ko bàyyi ngàntam ñi fi jot a nekk même bu dee deux personnes lañ ñu commencé ku ñëw fekk leen fi mais looloo tax nit ñi naan rendez-vous sénégalais te li ci gën a bon mooy ñoo xam ne dañuy wax ci wàllu diine conférence nga ñëw ne conférence heure bii la nit ñi toog. di la xaar yow ñu invité yi sax la fi jiit yaa subhaanallah xoolal loolu ban image bu bon nga nga nga véhiculer ba pare boo bëggee ñëw après di kaas yoo xamante ne ni origine bi lépp du ci yow mais li tax gars yi duñ la déglu mooy ne origine bi ci yow la est yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi remettre en cause sa bopp ne waa man gars yi bu dee defuñ liñ def waa dëgg la ñoom defuñ mais man est-ce que def naa li ma war li ñuy wax yépp ne nii la doon demee au début maa ngi koy respecté ma yonent bi alayhi salaatu wasallam mooy suñu modèle laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci yonent bi alayhi salaatu wasallam modèle bu baax bi mu agsee lii la Itbaan soxla ñëw wax ko ko diis ko ko mu dugg ci si kër gi nuyoo ñaan digal dugg nuyoo ne fan nga bëgg ma julli la automatiquement li tax mu jóg loolu la taxawee mais est-ce que ñun ñu ngi koy def xoola ñaata heure li ñuy yàq ci maali foro noonu ak ñaata ba mujj gi ñu bari dootu ñëw après nag manoo kaas naan pourquoi dootu ñëw loolu manoo ko wax ndax premièrement yow la ndax boo dee ne yow wala yéen organisateurs yi ñoom ñoo dàq bi ñépp nan nga organiser gàmm wala màggal wala conférence ba pare yow joxe mbir yi yëpp ja yónni gars yi planning bi yëpp ba pare yow yaa njëkk tardé mais bon boo ko defee benn yoon ñaari yoon sax ñu ne waaw loolu day dal ni mais loo xam ne presque c'est systématique loolu da ngay mujj xam ne mbir mi nekkatul ay affaire euh, ay affaire kii lii c'est normal ndax léeg-léeg nit. di nga def le tout ba pare nga tardé bu dee ñaar ak ñe benn ak ñaar voilà mais mu nekk loo xam ne presque mooy habitude bi jamais de la vie ñu ne pile midi pile la ñuy tàmbali ñu commencé midi pile lool ça relève d'un miracle foo ko gisee mooy da nga gulet lan moo xew même bu dee nit ñëpp agsi nañu moins cinq wala moins dix mais kenn tàmbali pile mais c'est bizarre c'est bizarre moo tax léegi xoolal jàngalekat yi mais bu dee ci jàng mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam lii la woon problème bi dañuy wax taalibe yi di leen dugg ak ñi nga xamante ni mooy euh, euh, élèves yi étudiants yi sàkku xam-xam ak yooyu mais di seenu ñàkk góorgóorlu mais tamit mbir mi ab cher la buñ gisee ne ki ci kaw moom bon. même bu discours yi tàngee wala yu mel noonu mooy ne affaire yi des na ñu xool moom li muy appliquer ndax nit ñi boo xasee nekk yoo xam ne yow day jàngaloon la yooyu sa jëf nag lépp da nga koo war a seetaan ndax gaay yu bari yu ñewewul woon di ko def bu ñuy gis nga koy def yow man nga am man nga am raison di def loolu raison boo xam ne moo tax ngay def loolu waaye ñoom duñu xalaat loolu xamuñ ci loolu dañ naan comme que mu ngi koy def rek mooy ustaas bi mooy sëriñ bi ñu ni dañ koy def te temps yow am nga am nga possibilité def ko ndax dangaa nekk ci xat-xat mën nga koo def ak am na lu waral nga war koo def moo tax yooyu jiit dafay naaj sacrifice jiit nag du président de la république rek ah yaa fi jàngale yaa fiy kii mais yaa seen jiit de façon yaa fi boroom xam-xam bi moo tax sa yu bari da ko war a seetaat waroo di defee di doxali nit ñépp ndax yenn yi yow yow yow yow ñiy roy ci yow ñoo bari même am na yoo xam ne aadaabu tegginu jataay yi rek du ko maye léeg-léeg yow mu pousser la nga am loo xam ne ci yoon warul woon a demee noonu nga def ko ndax manu la ñàkk nii nit ñi xooluñ ci loolu ñoom dañ naan comme que def na ko man dama koy def ak loo mën a rappeler affaire yi norm yi wax gars yi comme que gis nañ nga koy def ñoom dañ koy def kon nag lan moo tax yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma saadiqin yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ragal leen yàlla ragal leen yàlla wa kunu te nekk ma saadiqin ànd ak way dëgguñi di leen def li ngeen di wax tey wax li ngeen di def ndax bu ci bu ci amee faay ci ñaar yooyu rek mooy ne léegi yow gars yi c'est mort yonent bi sa afaalu insha allah dinaa ko def bu soobee yàlla mais bi mu ñëwee mais protocole duggul ci protocole comme ñun ci ñun nga xam ne fu ne dinañ fa dugg ba pare l'essentiel léeg-léeg sax dañ ko dul def ndax guddi na yenn guddi yi bu dee guddi na ba mbir yi même bu dee tàmbali nañ ko du àgg te pourtant mënoon na àgg ci deux heures de temps ñu toog yàq temps bi ba heure boo xam ne il faut nit ñi ñibbi ndax amatuñ ndax métro yi wala boog seen transport yi wala tamit seen x raison yoo xamante ne yu valable yoo xam ne dañ koo war a def ak feneen fu ñu waroon a jaar tax na mënuñoo fekk mbir mi xoola xoola xoola xoola njariñ googu yëpp perdre noonu jeex d'un coup naax saay ndax lan. ndax ñàkk di def li ñuy wax allahu akbar mooy fléau bi gën rëy am naa la bu doon lam daay rekk ci ne loolu garaaw la waaye fi ñuy gën a nag mooy bu dee ñi nga xam ne ñooy royukaay yi mais imaginez c'est catastrophique ñun wolof yi c'est rare nga gis conférence bu ñu annoncé mu commencé heure bi ñu wax moom loolu moom ça relève du miracle daanaka fu mu amee loolu miracle dëgg la wala heure sàngam lañuy dem oto yi wax nañ mbir yi heure yi mu jot gaa yi dem heure pile foo jaar dina am koo xam ne ñu naan nañ ko xaar am na ngantam nañ dem suñu yoon am na ngantam kenn du ko dugg kenn du ko wax waxtu ju tegginuwul bu ñëwee ne man lii moo ma woon lii dama raté kii dama ñëw ba fii fàtte dara kii loolu lépp dañ koy dëggal à condition mu bañ a nekk koo xam ne moom ay waxam yàgg na ñoo xam ne moom amul benn poids voilà moom gazouillement des oiseaux sax ko gën fop kooku taxul ñuy wax mais am na gàntam ne ñun duñ fi nekk di xool gànt ndax bu non dañuy dem suñu yoon dañuy commencer mais in retard rek fépp ba ci journal yi da ngay gis gars nga toog ba vingt heures du commencer mais loolu sax dañ naa ñii awaam yi lañ mais ñoo xam ne diine la ñuy waxtaane ñii nañ moom lañu représenté toog trente minutes heure bi ñu waxoon doo leen gis takat léeg-léeg waxtaankat bi moom dina ñëw à l'heure mais organisateurs yi ñooy tardé mais comme que moom xamu fi kenn te tamit dañ koo invité rek ne ko kaay waxtaan si moom mënul xamul sax fu tànt bi féete dañu ñëw dalal ko benn kër ñëw na ca suba wala ca onze heures mbir mi war a commencer euh, quatorze heures mais moom mu pare mu yàgg mais comme que organisateurs yi ak toggukatu añ yi pareegul ñu téye ko faa téye faa téye bu bu bu dee koo xam ne euh, euh, moom moom du jaar ci digg bi ndax bu doon koy jaar ci digg bi danaan leen ah sëñ bi heure bi jot na man añ bi bu dee pour man la woon xaar leen ba ñu pare ku ma ñëwee ma añ si mais nag heure bi ñu waxoon nit ñi jot nañu ñu dem mais ñépp du ñu waxe noonu te manuñu ko dañuy toog rek di xool. après mu tardé ñëw mbooloo bu bari jàpp naan voilà choisi nii rek lañ mel quoi nga dégg borom kos yi nga wax nañ dëgg tamit di kaas xoolal rek ils nous font perdre notre temps là trente minutes passé na gisuñu góol wax nañ dëgg mais pourtant yéen ñi organiser yéen a ngi tax ñuy tooñ oustaz bi wala conférencier bi alors que yéen na tax moom ñëwoon na àll xoolal ma loolu allahul musta'an en tout cas kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bi mu agsee fa lam yajlis hatta daxala al bayta thumma ayna tuhibbu an usalliya min bayti toogul de bi mu duggee lu dul dafa nuyoo ne ana fan nga bëgg yow Itbaan radiyallahu an an usalliya ma julli min baytika ci sa kër qaala nee na moom seydna itbaan fa ashartu radiyallahu anhu ila naaxiyatin min al bayt ma daal di koy wan benn bërëb boo xam ne benn ci benn coin ci kër gi foo xam ne bëgg naa foofu laa bëgg mu jullil ma bu ko defee ma jàppe ko julli waaye du fa julli nee ma daal di fay joxoñ fa qaala rasulullah yonent bi ale fa qaama rasulullah fa kabbara mu dem automatiquement fi ñu ko joxoñ waaw akbar mu taxaw fa kabbara mu kabbar allahu akbar mu ne fa qumna waraahu ñun waa kër gi ak Seydina Abu Bakar ñu ànd ak ñoom Seydina Omar ci yeneen riwaay ni ñoom it dañoo ñëwaale woon après fa qumna ñu taxaw waraahu ginnaawam mooy mu ñuy jiite ñu topp ci ginnaawam fa salla mu julli moom alayhi salaatu wassalaam rak'atayn ñaari rak'a thumma ginnaaw gi sallama musulman qaala moom Seydina Itbaam mu ne wa habas wa habasnaahu ala xaziirin mooy defal na ko li mu bëggoon dama bëgg nga dikkal ma sama kër jullil ma foo xam ne dama koy jàpp julliwaay mu ñëw def ko nee na nag nim paree nag fa habasnaahu ala xaziirin sana'naahu lahu ñu daal di koy téye nag mooy bàyyi wuñ ko mu dem mooy ndax dañ koo defaral xam nga bokk na ci yittee nit fenn moo ñu tonkal la moo la benn waay keroog mooy ne manoo loo mën a bëgg parax paraxi fekk euh, euh, bëgg dem surtout ñu nga xam dañuy jóge fii dem Sénégal vacances trois semaines mooy yow Sénégal nga dëkk fa nga mas sa xam sama mas a kii ba am ay vingt ans weesu ko door a ñëw fii boo demee vacances ñi nga war a gis day bari léeg-léeg nag yow sa temps du bari nga ne damay jaar fii par ay 30 minutes dem dem léegi boo ko man da ngay agsi ñu rendi lam xar da faa mën a bàyyi xar mi naan ah, non non non man 30 minutes laa waxoon non manoo ko. moo tax fii mu ne wa habasnaahu ala xazirin ñu daal di ko fay téye ci benn plat boo xam ne dañ koo defaral xam ne ñeex mu bari lay am am ay dog-dog yàpp après ñu def ci li nga xam ne genre mooñ ki yu ñu mooñ comme ñuy jóge ci mooñ yi. Euh, jaaru ay pat daal lay mel loo xam ne dañ koy defar euh, nu mu tudd euh, comme daqiq yooyu ñuy mooñ ci mooñ lay jóge ne ci lool nag lañ ciy def sotti ko ci seen jaaru plat yooyu nee na ci lu mel noonu lañ ko defaral plat bu mel noonu fa sananaahu ñu defal ko lahu ñeel ko qaala nee na fa saaba rijaalun min ahli daar nee na nag bi fa yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon banu saalim dafa sori fi yonent bi alayhi salaatu salaam dëkk muy këram nga nekk ca masjiduhu fa nga xam ne àggaguñ fa ñun ci siira bi ñu ngi ci yoon bi waaye fa mu dëkk lii bien après la foofu dafa soreek fii mais comme que quartier bu mu ngi mel ni ñu ne euh, Madina gépp gépp mooy région Dakar yonent mi aleyhi salaatu wasalaam moom mu ngi dëkk plateau léegi ki ko invité di Itbaan moom mu ngi dëkk Grand Yoff mu jóge plateau ba Grand Yoff waa Grand Yoff nag bi ñu mu ngi ci kër Itbaan léegi ñu daal di fay ñëw bari fa yé yeneen mi aleyhi salaatu wasalaam a ngi Grand Yoff mu ngi ci dëkk bi kon loolu lu mel noonu la pour nga euh, saisir affaire mooy ne dafa soree du tout le temps la fa doon nekk moo tax mu ne euh, euh, fa saaba min ahli daari xawlana ak daar fii mooy waa banu saalim la ci jublu mooy seen du waa kër ci jublu mooy waa koñ bi quartier bi di waa banu saalim ibn Awf nee na ñu daal di fay bari ñëw nag kenn par kenn ñu def ay mbooloo di ñëw hatta ijtama'a fil bayti rijal ba ni nga xam ne ci lay dajaloo ci sama kër gi man itbaan rijaal ay nit ñu bari zu adadin ñoo xam ne ñu limoo limu way nee na bi ñu toogee nag di waxtaan fa qaala qaa'ilun minhum bi ñu toogee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu toog noonu nit ñu bari ñëw am ku ne ayna maalikum nu duxsun ana kenn ne mais ana maalikum nu duxsun moo xool ci booloo mi ñu teew mais grande personnalité ba banu Saalim yëpp agsi nañ ndax sang bu toll yeneen ci daal saatu salam ñëw fi ñu ñëw am ko xool gis ni am na kenn ci ñoom ku gisul muy Maalik ibn Dukhsh radiyallahu anhu mu ne mais aram moom fa qaala ba'duhum am ñenn ci kenn ci ñoom ne zaalika munaafiq kooku am naafiq la ki ngay laaj naafiq la laa yuhibbu allaha wa rasulahu soppul yàlla soppul ndawam bi looloo tax ñëwul fa qaala rasulullah bi mu waxee loon nag yonent bi alei saatu salaam cadre waat jataay allahu akbar ne ko laa taqul lahu zalik ne ko bul wax loolu bu ko wax loolu bul wax ci sa mbokk moom di Maalik ibn Duxsum bul wax ne naafiq la boo xam ne bëggul yàlla te bëgguma man ndaw yàlla bul wax loolu ne ko alaa taraahu qad qaal xanaa yow gisoo ne moom Maalik ibn Duxsum mi nga naan naafiq la bëggul yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam xanaa gisoo ko ne moom nee na laa ilaha illa allah yuridu bi dhalika wajha allah allahu akbar ne ko xanaa xamoo xanaa gisoo ne moom nee na Maalik moom laa ilaha illa seede ne ne amul benn buur ku dul yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te loolu noonu mu wax yuridu bi dhalika wajha bugg ci kenn defu ko ngir ngisal defu ko ngir A gis defu ko ngir B ko ngir ma sàmba defu ko ngir ma demb defu ko ngir ma soxna déedéet da koo def yu riidu bi daalika da cee nam wajhallahi buur yàlla la ci nam moo yàllaa tax muy def la face d'Allah la ci sox moom moom daal yàlla tax mu wax laa ilaha illa allah qaala waajooju ne qaa ñoom xaalu ñoom ñu ne allahu buur yàlla wa ak ndawam li alam ñoo gin a xam fa inna léegi nag ñoom ñuy mooy ci wax loolu xaala waa ji ne fa inna ma nara man daal li c'est li ñu gis mooy wajhahu ndax moom wa nasihatahu lil munaafiqiin li tax moo wax loolu mooy ne moom euh, xar kanamam gi ak fi muy fël wi féetee jëmuwaayam penchant wam ay penchant wam ak tamit ay euh, nu mu tudd euh, conseil am yépp dañoo gis ne ci naafiq yi la koy def lay dimbaleeg yooyu fa qaala qaala rasul fa qaala rasulullah yonente mi alei saatu salaam ne fa inna allaha buur yàlla qad xarama ala nnaari man qaala laa ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah allahu akbar buur yàlla yonent a alayhi salaatu salaam ne leen buur yàlla xaraamal na ci safara buur yàlla xaraamal na safara képp koo xamante ne nii dane laa ilaha illa allah yabtaxi di sàkku ci waxam jooju mu wax ne laa ilaha illa di ci sàkku wajha allah di la face di ci sàkku sàkku kenn ku dul buur yàlla mu ne kooku xanaa xamoo ne kooku noonu buur yàlla daal dina koy eh, kooku buur yàlla kooku du dugg lan safar xaraam yor yàlla xaraamal na safara gis nga yonent bi alayhi salaatu wasallam ñu doxale ci mooy jataay yi noonu la dañ leen a war di cadre buñ gisee kuy génn ci kii bi xoolal ak wax ju rafet ji mu ko wax ne ko laa taqulu lahu dalik non bul bu ko wax loolu